waaw kon matchu lañ doon wax loolu amul ci diine ji waaw boo fi nee moom waaw ñoo xamante ni ñoom fu ñu gisee jigéen pour ñoom non kii moom waa yow yow boo ne woon nag soxnaa yonent bi alayhi salaatu salaam ñoom Sayyidatu Aisha nooy de doo jàngee ci ñoom parce que jigéen lañ wal iyaadu billah loolu mooy xeetu riir yooyu nga xamante ne nii ay feebar la léegi nag nee na fa qaama Layla Abdul Malik xëy euh, jóg benn fa daa xaadima woo ki nga xam ne moo koy liggéeyal fa abta'at alayhi waa ji nag daal di yéex a agsi fa la'anaha waaw mu daal di koy rëbb fa qaalat mu ne ko laa talaan Ummu Darda ci suba ga la ko wax comme ni mu lay refee ne ko comme ni mu ko waxee fii dégg naa la bii ngay rëbb sa euh, ki lay liggéeyal bu ko def fa inna aba darda na abu darda haddathani nettali na ma annahu que moom sami'a rasulallah kene dégg na ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu ne innal la'anin la yakunuuna yawma alqiyamati shuhada wala shufa'a walillahi alhamdu wal minna kon ñaari xadiis yaa ngi nii kon bu nekk gis nañ ko léegi nag deuxième jàngat ana ban lëkkaale la am ak suñu bunt bii nga xam ne mooy wax eh, xaraamal bi nga xamante ne nii moom lañu ñu bunt bii di wane xaraam gu mu xaraam nit ki jàpp nit ku ñu xam di ko rëbb xam nga kii ki mu rëbb loolu nag nga tudd turam ak nga tiim ko ni rëbb ko c'est la même chose ah loolu la non yow du anonyme nga rëbb mais diw la même bu dee ne waxoo turam mais xam nañ ne moom mii nga woo ko ba mu ñëw wala comme fii nga rëbb ko mais mooy loolu la di bi aynihi ci jëmmam voilà loolu mooy lii dafa leer yeneen saa sam xadiis bu njëkk bi nee na siddiq muy daraja yu kawe googee nga xam ne ñoo topp ci yeneen timale mais jullit bu nekk am nga façon siddiq bu nekk ci yow moo tax moo tax nga mën a dëggal l'islam waaw ay la waaw xamante ne nii yi ci gën màgg mooy ñi nga xam ne ñoo gën a sës ci yonent yi alayhimu salaatu wassalaam mais jullit bu nekk am na xeetu dëggal gu mu dëggal waaw boo xamante ni ci la dëggal yàlla dëggal yonent mi alayhi salaatu salaam même bu dee ne bu ñuy wax siddiq euh, bon ñooñ ñooñ en général ñooñ taxul ñuy wax mais c'est pour wax rek ne mooy yow bul ne boo man concerné wu ma bañ laa concerné loolu concerné la kay waaw ndax as siddiq yam bu fat jullit bu ne am nga loo ci am waaw sauf que nag dañ cee rawante lu bare ba moo tax bu ñu koy tudd sax di ko joyal kenn tudd ñi nga xam ne ñoo gën a nekk ci suuf noonu ñuy wax waaye fii dañ naan la ñooñu bul ne man bokk ma ci kon nag man man naa rëbb ah déedéet voilà waaw man dawaay na laa ma daraja ku may rëbb euh, kii euh, di rammu fan man nii man maa ngi xaar ñu rammu ma nga naan man premièrement façon xalaatin boobu baaxul waaw <laughs> waaw rammu yonente bi saa saa waaw pour ñëpp la te dinañu ko am insha allah waaye nag mooy yow lu tee nga jàpp ne yow man ngaa baax yàlla man na laa sellal ba nga bokk ci ñuy ramm nga foog ne yow loolu waroo ko man loolu mooy suufeel sa bopp ak tamit mooy ñàkk xam li nga xam ne mooy mooy euh, ñàkkal solo mayu yàlla ci sa bopp yow wal iyaadu billah léegi kon mooy ki nga xam ne siddiq la dafa contraire jaaduwut muy nekk koo xam ne laan waaw loolu nag yonent saa salaam waxu yonent saa salaam daa am solo mooy laana des fois loolu mën naa ne comme yonent bari saa salaam bi boppam ni ñu koy gisee moom mu ko doon def mais sauf que mooy doonu loolu laana comme lii nii mooy insaanan bi ayni waaw nga ne ma fii waxul loolu xadiis waxul koo xamante ne day rëbb insaan bi ayni ñu ne la daa jooyal lépp waaw daa jooyal lépp ndax yellul ab siddiq nekk koo xam ne ab rëbbaatekat la mooy kooku man na rëbb koo xamante ne bi ay loolu nag la ñuy tere comme ni nga xamante ne nii al imaamul Buxaari rahimahullah dafa solo waaw waaw akbar waaye ki nga xamante ne mooy al imaam al Bayhaqi moom itam solo na ko euh, mu ngi tamit xadiis boobu euh, imaam al Buxaari ci al adabul mufrad la ko indi imaamul Bayhaqi ci shu'abul iimaan al ak ak ibn abi dunya rahmatullahi ala al jami' ñoom ñëpp ñu soloo jële ci sayyidatu Aïsha radiyallahu anha mu ne sayyidatu Aïsha mu ne at-Tabarani soloo na ko ci ad-du'a mu ne marra nabiyu yonente bi alay saa salaam dafay romb bi abi bakrin seydina abu bakar mi nga xam ne moom buñ nekk ca bopp ba waaw mooy le premier siddiq radiyallahu anhu wa huwa te moom xaalam yàlla anu mu nga doon rëbb ba'da yi ñenn kenn ci jaamam yi la doon rëbb faltafata ilayhinna ilayhi yonent bi alayhi salaatu salaam romb daal di geestu Seydina Abu Bakar fa qaala mu ne la'aaniina wa siddiqiin mooy waxu yéemu mooy yéemu na ci nan la nit mën a nekk siddiq ba pare di rëbbaate nii mu ne la aaniin rëbbaatekat yi wa siddiqin ak ñi nga xam ne ñoo ñu dëggu kallaa waat naa ko ci eh, oh, kallaa déedéet mukk wa rabbil kaabati waat naa ko ci boroom kaaba gi zaada allahu tashrifan wa takrima waaw mooy loolu mënuñoo ànd waaw fa ataqa sayyidatu Aisha ne fa ataqa mu daal libérer Abu Bakr sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu yow ma yawma idin dara ba'da raqiqihi lenn ci jaamam yi nga xamante ne rawatina kooku noonu ci boppam summa jaa mu dikkal annabiyya yonent bi alayhi salaatu fa qaala ne laa a'uudu mooy liñ ma gisoon ma def du ma ci delluwaat voilà mooy yonent bi alayhi salaatu salaam ba mu gisee Seydina Abu Bakar def loolu mooy rëbb kenn ab jaamam dafa yéemu ci loolu waaye jàjji ko façon yéemu mais tamit façon jàngale ak jàjji waaw kallaa wa rabbil kaaba mooy ñaar yooyu mën ñoo ànd moo tax doo gis ab rëbbaadekat nekk si biir loolu amul waaw Seydina Abu Bakar nag da koo def yore saa salaam buñ ko wanne mooy benn yoon la ko gis mu def ko xam nga kooku mënoo mënoo ne bon kon dugg na ci laan parce que mooy koo xamante ne dañ ci mooy dafa bari waxoon nañ la superlatif la mooy koo xam ne dafa bari lu mu koy def voilà xam nga yeneen saa sax benn yoon la ma sa gis Seydina Abu Bakar def loolu waaye loolu daa bokk ci njàngale mooy nga wax wax joo xam ne jàjj nit ki jàjj boo xam ne keroog la koy bàyyi ba bu ko defee du tàbbi ci la nga xam ne mooy la ngay tere mooy nekk nag am nekk ci koo xam ne nag da ciy nekk da ciy ay tàmm ko miin ko ba nekk loo xam ne mooy da ciy am siratul mubaalaga mooy mooy jéggil dayo ci lim koy def loolu dafa am solo koo xam ne yaa ngi koy a gis mu def benn erreur mais nga bëgg ko cee jàjj utiliser terme bu garaaw boo xam ne pour ndax loolu daa garaaw tamit loo xam ne day tax moom keroog la koy mujjee def même bu dee ne terme ba nga xam ne mooy la'aan moom dugg ci waaw mooy loolu dafa am solo lool wallahu taala aalam waaw loolu ñu ciy jàngi tamit mooy nit foo man di toll gis nga l'islam bi yeneen bi alay saa saam moo féete kaw nit amul kenn koo xam ne dañ naan ñoom moom ils sont bon kenn du leen wax dara moo nit ku nit ku rëy jàpp ne voilà man àgg naa foo xam ne kenn du ma corriger kenn du ma ne bon lu tax nga def lii ku tax nangam non loolu ak rëy la in fii sudurihim illaa kibrun waaw ñooñu moom nekkul seen xol yi lu dul rëy quoi voilà amul foo toll foo xamante ne nii yow kenn du la wax dara amul waaw amul waaw gis nga Seydina Omar radiyallahu anhu bu defee lu dul noonu yeneen saa saa da Seydina Ali radiyallahu na naka noonu waaw gis nañ keroog bi nga xam ne ci la yoneen sa sallam ñëw di wax ak ñoom ngir ñu jóg naafila ba muy ba <laughs> Seydina Ali ne moom Sayyidatu Fatima <laughs> mu lay waaj yoneen sa sallam ah ñun ñu ngi sonn yoneen sa sallam ne ñun ne ñun jóg naafila quoi <laughs> ñu tëddaat mu ñëw di wax ak ñun lañ ko tontoo mu ngi dem naan wa kaanal insaanu akthara shay'in jadala wa kaana al insaanu akthara shay'in jadala waaw moom daa nekk koo xamante ne moom daa bare lu muy di nag quoi di dem nag di <laughs> yoonam moom yeneen ci sa salab quoi waaw <laughs> mooy amul koo xam moom moom lu mu def rek gongo loolu euh, képp koo xam ne def nga loo xam ne waroo ko def yonent bàyyi saa saam doonu loon hésité du ne ah, kooku nag moom waruñu koo wax dara déedéet voilà waaw lii mu ne Seydina Usmaan ba mu ba àndeek mbokkam ma ñëw ci yonente ma lay saa salaam ni ko ne saa salaam di di di di am kersa ci moom waaw euh, di laaj ataa yi nga xam ne may yi nga xam ne mu ngi ko doon jox jox waa waa Banu Mutalib euh, daal di leen bàyyi ñoom ñoom ñi nga xam ne ñooy waa Banu Umayya léegi nag yonent saa di leen leeral ne ko ñun ne Banu Haashim ak Banu Mutalib ñoom dañoo mas a ànd ci lis ci ah ci jaahiliya waaye ci lislaam waaw leeral ko loolu mu leer waaw parce que da koo war a leeral du ne ah mooy Seydina Usmaan naa jël rek jox leen comme que manuma ci dara loolu daa am solo quoi voilà mooy tamit dañ koo war a roye ci yonent saa salaam mooy nit foo ko weg weg weg bu dee ne koo war a corriger la amul taalibe boo xam ne ah parce que kat moo gën a jàmbaare waaw ak na koy corriger mais bu defee lu dul noonu da koy bàyyi noonu mu saxe ko nag ñu naan ko yaroon walla yaa bi wala boog taalibe boo xam ne yow alal muy joxe tax na yenn yi muy def doo ko wax loolu fu mu tegu loolu teguwul fen wal iyaazu billah kon loolu yëpp lu am am solo la mooy loolu mënula ànd waaw parce que lu tax lan mooy lan mooy xikma bi parce que xam nga siddiq daa nekk koo xam ne mooy ci ëpp yërmandi ci xeetu yonent bi saa saa moo tax yonent saa saa am ne ummati bi ummati Abu Bakr ki gine yërëm sama xeet te bokkul sama xeet mooy Seydina Abu Bakar ndax incarné bi mu incarné darajatu siddiqiya waaw siddiq nekk siddiq waaw nekk ku dëggu loolu loolu képp ku mel noonu mooy da ngay yërëm te ku yërëm jaam yi looy bëgg mooy sànjum yàlla sori leen safara sori leen te ñuy am yërmande yàlla ajjanaay yàlla ngërëmu yàlla alors ki nga rëbb bu mooy lan la anahullah mooy yàlla na ko yàlla rëbb mooy kooku da nga koo ñaan ci kawam loo xamante ne lu baaxul la mooy loo xamante ni da koy alak ci saase loo xamante ne bu ko yàlla nangoo mooy kook mënatu la baax waaw loolu nit koo xam ne dafa yërëm jaam ñi lool ba pare di leen ñaanal lool surtout mooy ñi nga xam ne ay jullit lañu la ñuy wax voilà waaw sinon ñi nga xamante ne euh, l'islam euh, suñu borom moo leen moo leen rëbb waaw ñoom moo moo moo ne ñoom safara lañ jëm ñooñu sax li gën mooy tout doo nekk tout le di leen rëbb waaw jaaruk Firawna gi nga xam ne moom ak demuk safaraam daa leer ak yàquteem loolu kenn terewul léeg-léeg nga ne laanahullah mais bëgg cee dëkk tout le temps làggil sa làmmiñ loolu koo tudd ci ñoom Abu Jahlin waaw li muy yées yées yal alayhi min allahi ma yastahin wala boog Abu Jahlin wala yu mel mais laanahullah tout le temps tout le temps tout le temps systématiquement même bu dee ne kooku yelloo na ko mais euh, mooy boo ko làggilee sa làmmiñ euh, loolu noonu euh, du loo xam ne mooy li gën a mat voilà même bu dee ka koy ka rëbb moom yelloo na ko multi multi yelloo moom muy ëbu jihlin ak ñi nga xamante ne ñooy ñi mel ni moom kon nag mu ngi noonee waaw wallahu taala alam loolu mooy mbir mi Seydina Abu Bakar benn noonu la ko def yore saa salaam daal di koy jàjji ci loolee mooy façon euh, yéemu voilà mu dem euh, nga gis saxaaba yi tamit ñu doon gaay bu leen yeneen saa salaam masow na kii yooyu mu ñëw libéré jaam bi am ñu mu libéré ba pare ñëw daal di ne ko duma tuub daal di ne moom du ci delluwaat voilà bañ a nekk ñoo xam ne tamit dañuy rëy buñ waxee ñu naan bor quoi ah, voilà man man moo daañu may wax quoi yaay kan ba kenn du la wax ah a yow anta man yow yow laa bëgg xam fii mën a nga wax ma yow yaay kan ba boo defee lu dul noonu ñëpp dañoo war a ne mi voilà loolu amula ah. gis nga yooyu bañ ko dugalee ci suñu bopp yi la suñu dëkk bi yàq suñu àddina bi yàq ay kilifa yoo xam ne dañ leen di dina intu mooy ñoom ay ay ay ay kii lañ ay maasumoona du ñu def njuumte ñoom daal ci lu baax kese la ñuy nekk lépp lu ñu def loo xam ne moom bañ ko waxee nag dañuy gis ñu def loo xam ne leer nañu la lii moom wax dëgg yàlla lii moom baaxul léegi nag loolu mooy indi problème waaw ñu am xam-xam baak amul sañ-sañ bi mooy di nga fexe ut ah issue de sorte waaw foo xam ne di nga tax ah di nga jëme interpreté lii nga xam ne moom leer na jarul sax jàng nga xam ne lii mu def baaxul léegi nag yéena ne woon kii du def lu baaxul te mu ngi nii def lu ne wàng léegi nu ngeen di def ngeen di fexe nag di wut ay lay wal iyaazu billaah moo tax loolu euh, lu jara bàyyi xel la lu jara sori la voilà amul kenn koo xam ne dafa in dañ naan waa ji moom lépp lu mu wax qur'aanun yutlaal lu mu jëf noonu la ñu ne gongu mukk xataa mukk kullu bani aadama xataa wa xayrul xataa'ina tawwaabuun yeneen saa salaam nee na doomu aadama yépp laa wax waaw ñoom ñooy ñi nga xamante ne nii ñooy hmm, eh, defaakoonu ñooy def li nga xam ne mooy mooy njuumte ki gën ci ñoom nag mooy ki nga xamante ne nii mooy euh, bu defee njuumte nag day nekk mën a dellu siwaat daal di tuub ci borom bi tabaaraka wa taala dellu ci moom waaw mu daal di koy euh, euh, delloo si daal di koy jéggal kon loolu la quoi voilà loolu dafa am solo quoi waaw ndax moo tax yeneen saa salaam doon wax ginnaaw loolu bon ci côté rëbb gi côté rëbb gi liñ doon li taxoon sànq ñu naan la boo ndax kii boo nekkee rëbbaatekat yow ñi nga xam ne yërmande nga leen waroon a ëmbal léegi mooy ak noonoo ak tamit mooy yàlla na leen yàlla alak yu mel noonu te waxoon nañ la lool dafa xaraam lépp ci yëpp waaw amul naan walla moom baaxut walla kon nag ñu génn àddina ngeen ngeen koy rëbb te muy jullit naan waaw diw yal na ko yàlla euh, dugal aj euh, safara waaw yal na ko yàlla rëbb nangam loolu dafa xaram ak mu seen degré yi mettit mer daal di toll loolu dafa xaram nit ki di ko wax voilà amul waaye il faut les comprendre comprendre kenn nan la ñuy comprendre koo xamante ne nii waxu yonent bi alayhi salaam la la la jéggi même bu dee ne man nañ ne amaana mer bee ko fa yóbbu kenn du ko comprendre dañ koy indiwaat ña nag waaw lim def jaaduwul nangam ak nangam def na nangam ak nangam waaye nag warulaa yóbbu nag ngay wax wax yu mel nii nag ci xàqam di rëbb di def loo xam ne yonent saa salaam dañ koo xaraamal kon loolu daa am solo quoi wallahu ta'ala a'lam moo tax yeneen saa salaam ne woon laanul mu'mini ka qatlihi voilà mooy yow boo boo boo boo rubbee ab jullit moo nga koo yemoon waaw xam nga ki nga moom moom njariñ àddina ak allah njariñ àddina ngay dog ci moom waaye ki nga rëbb nag ab jullit boo rëbb mooy non seulement njariñu àddina mais njariñu àllaaxira léegi euh, la ko gën yaatu di yërmande yàlla moom nga bëgg ne yàlla dog ko ci moom kon nag loolu dafa leer nañ waaw waaw allahu waaw kon nag mu ngi noonu ne waaw moo tax euh, imaamu Nawawi mu ne laanul mu'mini ka qatlihi nag nee nañ fil ismi mooy garay ab nga laanul mu'mini nga rëbb ab woy ab yàlla ka qatlihi moo garay ko ñoo yem ci bàkkaar c'est du pareil au même même bàkkaar bi ngay am wal iyaadu billah wal iyaadu wallahi billah léegi kanta hadith sayna Abu Darda bi radiyallahu anhu boobu day wax lu leer mooy yow boo fi nekkee di rëbbaate waaw gis nga yooyu boo koy dambee lu ñu wax nga rëbb waaw rëbb muus mi rëbb kaña gi rëbb nit ñi ku yëngu nga ne kii yow yal na la yàlla rëbb gis nga boo boo ko defee xam nga luy xewa mooy yow moom na la leer ne daa yoo xam ne mënoo ko nekk souvent ramm yow koy ramm <laughs> nan ngay rammoo ñoo xamante ne nii yow yaa ñaan yàlla ala waaw loolu noo leen di rammoo nan nga leen di rammoo nan ngay bokke nga am lool sa xol waaw yàlla dogal sa yërmande ci ñoom diw loolu mooy rëbb ah tëng rëbb leen teg leen yu metti kooku léegi yow ku mel noonu nga xam ne tout le temps loolu lay génne ci làmmiñam yi nan lay nekk koo xam ne mooy ramm waate yow mal xiyam du ramm kenn waaw kooku moom xam nga ne eh, eh, du ramb waaw du nekk ramm rammukat waaw moo daal Imaam An-Nawawi mu ne léegi nag euh, euh, mu ne fa maanaahu maanaawam laa yashfa'una yawmal qiyaamati hiina euh, yashfa'ul mu'minuuna fii ixwaanihim alladhiina istawjabu an-naar waaw mu ne loolu mooy lan mooy du ñu ramm yawmal qiyaam bisub taxawaay ba jamono ji nga xam ne way ngëm yàlla yi moom la ñuy ramm seen mbokk yi yi nga xam ne ñoom yelloo nañu dem safara waaye nag ñu leen di ramm borom bi def ñooñu di leen ramm seen mbokk yooyee mu ne bu boobaa ku mel nii moom doo ci bokk yow moom xaw ma kan mais doo ràmmu kenn borom bi dalay lay xañ loolee wal iyaadu billaah mu ne wala wala shuhada mais du ñu nekk ay ay li nga xam ne ñooy euh, ay martyr est-ce que martyr lay tekki ak lan mu ne fii ci thalathatu aqwal imam an-Nawawi ci al-Minhaj sharh sahih Muslim ibn al-Hajjaj bi muy sharh hadisu Abu Darda bi mu ne am na ñetti wax asahhuha wa asharuha bi ci gën a wér te gën cee siiw mooy lan laa yakunuuna mooy rëbbaatekat yi duñu nekk shuhadaa yawmal qiyaama alal umami bi tabliighi rusulihim ilayhim risaalaat mu ne bu yawmal qiyaama xam nga yonent sa salaam xamal nañu ne waa Seydina Nuux alayhi salaam comme ne ci saxiix yi day ñëw borom bi laaj kon ndax yónnee yow ma la yónnee woon Nuux te yoon noonu mu ko waxee lay wax yonent yi ma eh, yawma yajma'u llaahu rusul fàttalikul aaya boobu bis bi borom bi di dajale. yonent yi laaj leen maada ujibtum lan lañ leen nangul mooy yéen la la lu ngeen wax ba pare ak lan lañ leen nangul voilà sëy Nuux wax gaa yi ne ko sa waay indiwoo fi tous waaw ñëwul borom bi Nuux ñëwul sëy naa Nuux borom bi na ko ah ñoom danee nañ ñëwoo léegi kat mooy sa seede mun a xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon ñooñu nag war a seedeel yonent yi alayhi salaam ëllëg waaw wa takunu shuhada ala nas ngeen nekk ñiy seede nit ñooñee xeet yu fi jàlloon ku mel nii moom moom moom suñu xeet nii seede dañ ko ci dañ ko ciy éliminer moom voilà moo ne lii moo ci gën a siiw te moo ci gën a wér waaw bu ñu demee keroog di di di di di plaideel say naan wax ne si ñëwoon na waaw ñoom nitam ñii li ñu wax amut ñëwoon na yow ñooñu di seede mat seede ba yàlla nangu seenu seede yow doo ci bokk dañ la koy xaj benn mu ne waxtaan yi ñaareel bi laa yakunuuna shuhadaa fi dunya ay laa tuqbalu shahaadatuhum li nafs li fisqihim am ñu ne non du ñu nekk shuhadaa mooy lan mooy ne ñoom de toute façon fii ci àddina kenn du leen dégg mais nag lii dëgërul parce que yonent suñu borom suñu borom yonent saa saam dana yawmal qiyaama du ñu nekk shufaa wala shuhada yawmal qiyaama voilà kon mooy boo nee fii ci àddina lii moom dëgërul waaw mooy du ñu nekk ñoo xamante ne mooy seenuk seede fii ci àddina dañ koy delloo bu ñu ñëwee devant le juge di kii dañ leen di delloo fee parce que dañ leen a kàccoor nañ ay ay génn topp lañ ay kàccoor lañu voilà fista da leen dugg quoi te faase moom kenn du nangu ay waxam kon kooku day dugg ci lii képp koo xam ne laaan nga bari looy rëbbaate yow léegi boo fi seedee bu yoboo kuy ut témoin moom yow bu dee bokk nga ci bu dee mooy tax mu baax moom na la na bàyyi te xam ne du baax dañ lay dañ lay rejeter waaye loolu bon dese naa dëgër tamit parce que hadis bi yawmal qiyaama la wax même bu dee ne mën na dugalaale àddina quoi wallahu taala alam mais que ni kooku dañ koy génne euh, noonu loolu lu ñu dara seetaan la mun a wax taalif ñetteel bi mooy ñu ne shuhada xam nga lu muy tekki laa yurzaquna shahada borom bi du leen wërsëgal ñu darajaay martyr ñu faat leen ci tooru xale bi tooru xare ngir yàlla voilà wa hiya al qatlu fi sabilillah mooy rey ci toolu yàlla loolu dañ leen koy xaj waaw Allahu akbar Allahu akbar kon nag mu ngi noonee xoola imaamu Nawawi mu ne nag innama qaala li dëgg-dëgg wax na sa qaala sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salaam moo te lii muy wax nii mooy euh, waxoon nañ ko sànq waaw mooy que ne laa yanbaghi li mu wax ne laa yanbaghi li siddiqin an yakuna la'ana wala yakunu la'anuna shufa'a yellul ci mooy ñaari xadiis yi la boole ab ku dëggu bu Abu Hurayra bi muy nekk koo xamante ni ab rubaatekat la waaye walaa yakunu allaanuuna shufa'an ji rëbbaatekat yi du ñu nekk ay rammakat waaw mu ne bi siirati taksiir ci mooy mubaalaxa mooy la loolu la lu ñu bari ni mooy la'an yooyu walam yaqul la'inan wal la'inun waxul ne laa yanbaghi yellul waxul lool waxul loolu mu ne waxul la'inan waxul ne euh, laa yanbaghi yellul li siddiqin koo xam ne dafa dëgg lool mu nekk la'inan aji aji ramm aji koo xam ne la'inan ku koo xam ne loolu mooy des fois koy def wala benn yoon euh, ku ku wala waxul fële tamit ne euh, waxul al la'inuuna wala yakunu la'inuuna shufa'a bi dane la'anuuna waxul ne rëbbkat noonu mooy ku ku rëbb benn yoon wala ñaar waxul loolu mais ku bari loo koy def la mu ne li anna hadha damma fil xadiis ndax ŋàññ gi ŋàññ lii ci xadiis bi innama huwa li mu ñeel mooy li man kasura minhu laan ki nga xam ne daa bari lu muy ŋàññaate tool waxoon nañ ko lool laa li marrati nekkul ku ko def benn yoon wa nahwiha wala yooyu wa in wa li annahu yaxruju minhu aydan mu ne dañ ciy génn aydan allaanul mubaax mu baax mu ne lii day wane dañ ci xadis boobu laan li tax yeneen saasam ñaari xadis yi utiliser superlatif mubaax la lu bari lool day wane ne kon laanu boo xam ne day dagan loolu dañ ciy génne ne loolu mën naa nekk wa huwa mooy allazi bi nga xam ne warada shar'u bihi sharia moo ci moo ci rot comme ni ñu la ko waxoon ne alquran day ñëw di wax waaw waaw la'ana allahu man ghayyara manaar al ard par exemple gisoon nañ ko fi voilà laanal comme bi mu ne eh, mu ne wa huwa laanatullahi ala zalimin comme borom bi li muy wax ci alquran rëbbum yàlla nekk na ci way tooñkat yi mu ne laana allahu alyahuuda wa nasaara ittaxadu yeneen saa salama ko qubuuru masaa masaajid mu ne borom bi rëbb yahuud yi ak nasaraan yi dañoo jàpp seen xabru eh, yi yonent yi alayhi salaam def ko ay bàmmeel non ay ay ay sujootukaay ak li nga xam ne laana allahu alwaasila wal waashima ak yooyu wal mustawsila mooy ñuy rëbb ñuy yokk seen karaw yeeg ñi nga xam ne ñooy defar seen euh, yéen yéeg lii leen ak tamit seen seen di ut ay ay euh, taaye seen seen seen bëñ yi ngir ndax nit ñi yooyu mooy yu mel noonu moom mën naa nekk waaw loolu moom xam nañu ko wa shaahidayhi moo ak yi nga xam ne wa shaaribul xamri yonent saa salaam tamit rot na mu wax ne borom bi rëbb na ñi nga xam ne mooy naankatu sàngara wa akilu riba ak lekkatu riba wa wa mu akilahu ak koy lekkaloo nit ñi wakkaati boobu ak ka koy ka ka koy ka koy bind ak xam xamru waaw xamru ka koy lekk ka koy jaay ka koy transporter waaw ka koy nal ak ñun ñëpp wa shahidayhi bu dee nag riba moom ka toog di seede mbir ya wal musawwirin waaye rëbb na ñi nga xam ne ñooy toppatoo yàlla di di def ay image yoo xamante ni nii yu nit ñi lool nag waxoon nañ la est image la wala ay statue la loolu waxoon nañ la buñ sàgsee dinañ ñëw waaw wamanin tama ila ghayri abi koo xam ne day askanaloo kurul baayam loolu it gisoon nañ ko yu mel nii wa tawalle ghayri mawali ak tamit dem di méngoog ñeneen ñoo xam ne bokkuñu ñi la borom bi booleel waaw waxa yara manaaral ardu waxoon nañ ko nga ñëw soppi euh, dëxelu frontière suuf yi suuf si nga naxaate sàcc alalu jàmbur suufu jàmbur wa ghayrihim ak ñoom min man huwa mashhurun fi ahadith sahiha yi nga xam ne siiw na euh, ci hadith yu wér saa salaam rëbb ñoon loolu mu ne loolu mën naa nekk mais sauf que foofu ak fii xam nga la mooy différence lii gis nga bunt bi ni mu ko tuddee ci riyaab bi mooy xaraam bu ñu xaraamal ngay rëbb nit bi ay nii ci boppam jàpp nit rëbb ko moom noonu bi aynihi loolu lañ xaraamal mais bu dee rëbb bu général loolu mën naa nekk laanatullah ala alkaafiriin loolu mën naa nekk te alquran ci boppam ay kàddu yu alquran la waaw fa laanatullahi ala zaalimiin loolu ay kàddu yu alquran la waaw kon ulaa'ika alladhiina yal'anuhumullah wa yal'anuhumul laa'inuun borom bee ko wax ko ñooñu ñooy ñi nga xam ne yàllaa leen rëbb ak rëbbaatekat ñi nga xam ne ñooy rëbb ñi yàlla rëbb kon loolu taxul ñuy wax mais mooy jàpp nit ku ñu xam nii nga ñëw rëbb ko nii te jullit la wala lu mel noonu nga rëbb ko wala parce que daf laa def la merew sa doom fii la nga rëbb ko loolu lañ tere loolu moom lañu tere loolu dafa xaram waaw mais bu dee yee Eh, wax nañ la nag Seydina Aboubacar lu tax benn yoon la ko yoneen saa gis waaye mu waxe ko nii loolu wax nañ ci jarul ñu ciy ñëwaat wallahu taala alam kon bunt bii bunt bu am solo la ko quoi yal nañu borom bi may dégguloo xadiis yoneen saa salaam bañ a nekk ñoo xamante ni ñuy miinal mbon sa sa sa sa sa sa làmmeñ waaw di miinal mbon sa làmmeñ ak di tudd yoo xamante ne nii ah day tax mu xañ la yu bari de waaw waaw non seulement dégg ah siddiq ya moom doo ko doon doo ko am daraja jooju ku mel noonu xamal na man ngaa wat ni kii moom moom xaw ma fande wilaaya bu dee am na lu mu ci am moom siddiq ya moom moom xaaju koo jege parce que dafa contraire laa yan bari waaw yellut waaw waaw li nga xamante ne li siddiqit an yakuna la'ana muy nekk rëbbaatekat waaye it beneen mbir mooy ne yow dinañ lay xañ de nga nekk koo xam da ngay ramm ëllëg doo ramm kenn waaw doo ramm kenn doo ko ramm